bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain bokk yi noo ngi dellu si si téere bii di tambihaat ala axkaam taxtasu bilmuminat di ay atte yoo xam ne jigéeni jullit ñi ñoo ko jagoo kii di alalaamatu saleh ibni fawzan al fawzan dajale ko mu di ab dajale ama amam solo ci ay atte yoo xam ne jigéenu jullit bi waru koo réere ñu jeexaloon ñeenteeli buntu bi ci téere bi mu teg ci alfaslu alxaamis fi bayaani axkaamin taxtassu bilmarati fi solaatiha bunt bi mu duppee ne daf si leeral ay atte yoo xam ne mi ngi aju ci moom jigéen julleem na muy jullee ak atte yi aju si julli mu wax ni xaafidi ayatuha almuslimatu ala solaatiki fi awqaatiha mustawfiyatan li shuruutiha wa arkaaniha wa waajibaatiha yaquulu allahu tacaala li ummahaati almu'miniin wa aqimna alsalaata wa aatina alzakaata wa atacna allaha wa rasuulahu wa haaza amrun lilmuslimaati cumuuman wax ne yow jigéenu jullit bi na nga sàmmwante ak li nga xam ne mooy julli ji yàlla subhanahu wa taala farataal ci yow nga sàmmwante ak ay waxtoom nee nga matal li nga xam ne mooy ay sartam matal li nga xam ne mooy ay ponkam ak i wareefam ndax nee na yàlla subhanahu wa taala dafa waxoon soxna yi nga xam ne ñooy soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ndeyu mboolem ñi gëm yàlla yàlla wax leen ne wa aqimna solaa na ngeen taxawal julli tey joxe azaka tey topp yàlla akub yenenteem te bu fekkee jigéen ñu baax ñoo ñi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa la yàlla digal ndigal yi bépp jigéenu jullit war na ko roye ci ñoom loolu tax Cheikh Saleh teg ci lii mbir la moo xam ne dafay concerner mboolem jigéenu jullit ñi maanaam digal gi ko yàlla subhanahu taala digal soxna yenente bi sallallahu alayhi wa ndax ñoo di ay royuwaay mboolem jigéeni jullit ñi la ko yàlla digal ci ñu taxawal li nga xam ne moom mooy julli tey joxe azaka ci képp nga xam ne ne yàlla subhanahu taala dénk na la alal joo xam ne yegg na mat na ci lu ñuy génne azaka muy nisaab nga génne la sa war waaye yàlla subhanahu wa taala digal gi la digal nga di ko topp akub yenenteem sallallahu alayhi wa sallam jigéeni jullit bi war xam ne lii julli comme ni ko sëriñ bi waxee fii hiya ruknu thani min arkaani lislaam julli mooy ñaareeli ponk ci ponk lislaam ponk bi gën a màgg ci lislaam te mooy seede ne amul kenn ku war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala ba sa mooy taxawal julli yàlla subhaanahu wa taala di ko wax ci téeréem bi lu bari wa aqimu salaa taxawal lii di julli mu ne wa hiya amudul islaam lii julli nga xam ne danga war a xam ne mooy kenok lislaam mooy pied bi nga xam ne ci la lislaam taxaw wa tarkuha kufrun yuxriju min al milla bàyyi gi ngay bàyyi julli ak kéefër la gu lay génne ci lislaam maanaam li tax ñu naan nit ki ab jullit mooy julli li tax ñu naan nit ki ab jullit ci wolof sax baat bi julli la jóge jullit jullit ba tax na kii dul julli kii dul julli kenn desu ko tuddee ab jullit hmm? waxuñu woorkat waxuñu joxekatu azaka waxuñu nangamkat waaye dañ ne jullit kon jullee tax kon yow jigéeni jullit bi war nga xam wàccuwaayu li nga xam ne mooy ponk bu mag bi di taxawal julli ba lislaam àtte ne ki dul julli dafay génn ci diina bal amul lenn comme ni ko saxaaba yi daan waxee lu nit ki di bàyyi ci diine ba génn ci diine ji lu dul julli julli rek mooy li nga xam ne bu ko bàyyee moom nga gis ne booy booy booy jàng li ci boroom xam-xam yi wax ak atte yenn sa aj yenn saay da taxawaat di xoolaat buñ demee ba naan la ki julli bu fekkoon dafa nekk ci ab sëy maanaam bàyyi gi mu julli dafay tax sey boobu moom tas na sëy boobu tas na ndax nekkatul jullit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala dafay wax ne bu faatoo kooku bu dee kenn du ko jullee kenn ko suul ci armeelu jullit yi kenn du ko doon te comme niñ ko junjee woon keroog nga gis mbir yu mag yooyu ñu wax ko ci lu mel ni julli waaye da nga gis aw nit di ko sàggane di ko sàggane bal mu nekk loo xam ne moo gën a woyof ci def ko wala bàyyi ko yeneen bàkkaar yoo xam ne pourtant diine waxu ci loolu bàkkaar yoo xam ne diine waxu ci loolu li mu wax ci julli waxu ko ci loolu mbir moo xam ne dañ ne la boo ko bàyyi da ngay ci diine maanaam yow bokkutoo ci jullit ñi al ahdu alladi baynana wa baynahum sola yenente bi saa sallam ne li dox suñu diggante yéefar yi mooy julli man taraka man tarakaha faqad kafar man tarakaha faqad kafar moo tax mu wax fi mu ne fala diina wala islaama liman la salaata lahu min alrijali wannisaa képp ki nga xam ne ni nee na du julli moo xam góor nga wala jigéen jigéen nga yow moom nekkoo ci lislaam amoo diine nekkoo ci lislaam mu ne wa taxiru salaati an waqtiha min gayri cudrin sharci idaacatun laha kadalika yéexe biñ koy yéexe di ko bañ a julli ci waxtoom rawatina ngay toog waxtu wa génn loola waliyaadu billah dafay dugg ci sàggane julli yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala tëkku na seeni borom ci téeréem bi wa lil musallin alladina hum an saahuun yàlla subhanahu wa taala ne mbugal ñeel na ñiy julli waaye ñan ñi nga xam ne ñooy sàggane julli boroom xam-xam yi wax lu bare bari ci sàggane googee ne bokk na ci génn ko ci waxtoom bokk na sa bañ a ay ponkam bañ a ay ay wareefam ba ila axiri ne boroom bi tabaraka wa taala waxaat ni fa xalafa min bacdihim xalfun adaacu salaata wattabacu shahawaati fa sawfa yalqawna gayya illa man taab ci soorti Maryam borom bi tabaraka wa taala ne aw nit wuutu leen ñooñi mu ne ñu sàggane julli adaacu salaat te borom xam-xam firee ko fii comme ni muy ñëwee incha allah si tafsir ibn kathir mu ne waqad dakara alxaafid ibn kathir fi tafsirihi an jamicin min a'immati almufassirin anna macna idaacati alsalat idaacat mawaqitiha bi an tusalliya bacdama yaxruju waqtuha mu ne boroom xam-xam yu bari ci ñi fiir alquran boroom boroom xam-xam tafsir yi ne li yàlla subhanahu jublu ci sàggane julli fii mooy sàggane ay waxtoom nga xam ne du julli lu dul waxtu wa génn day toog ba waxtu wa génn ba waxtu wa romb mu naan day julli ñooñu la yàlla tëkku ci laaya ji ne wattabacu shahawaati ñu topp seeni bànneexi bakkan te seen bànneexi bakkan yooyu ñoo leen tere julli te lii def siy dugg lépp loo xam ne nii tere na laa julli lépp hmm. loo xam ne ni topp nga ko ci àddina ci mbiri àddina ba mu yéexal la nga nga nga toog ba julli ga génn ba mu tere julli dafay topp ci topp sa bakkan moo xam alal la wala euh, leneen la yàlla lan la wax ci ñoom fa sawfa yalqawna gayya ñooñu faw dinañ dugg fuñ ñu naan xëy dinañ dajeg lu ñuy tudde xëy te nee al xëy sawara la ñenn ñu firee ko ne xur la si biir jahannama na mbugal la mbugalum sawara la yàlla subhanahu wa taala tëkku leen ci mbugalum sawara illa man taab lu dul ko xam ne ni tuub na lool tuub na ko bàkkaar bu mag boobu tuub na ko muy yéexe julli ak eh, génne julli si waxtoom bu ko tuubul ba dee ci lool waliyaadu billah kooki yàlla subhanahu wa taala da koo tëkku tëkku sawara moo ba tax na moo xam góor la wala jigéen la war naa góorgóorlu ci farata si nga xam ne ponk la ci lislaam di ko joxe ci waxtoom waaye lañu jiitaloon di matal ay chartam di matal ay ponkam ak i wareefam def ko niñ ko ko digalee mu ne nag walil mar'ati axkaamun fi lsalaati taxtassu biha an alrajul wa idaxuha kama yali jigéen nag am na ay atte yoo xam ne moom la jago moom moo ko jagoo walis góor ne tomb yi di ñëw moo koy leeral ba si jiitu laysa ala almar'ati wala iqaama لأن الأذان شرع له في رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحان منها أي الأذان والإقامة لا يصحان من المرأة بمعنى لو فعلته لا تقبل منها قال في المغني لا نعلم فيه خلافا حتى بسجيت تشوال جلي am na koo koo fi laajoon démb wala barki démb mooy ne jigéen du nodd du taxawal ci julli du nodd du taxawal ñu tuddee taxawal julli ndax nee lii di nodd dañ ko yoonal nit ki di ci yëkkati baatam di woo nit ñi pour ñu ñëw julli ci noddukat bi dafay yëkkati baatam ngir nit ñi ñëw julli ci te nee jigéen liñ ko digal mooy mu wàcce baatam jigéen warata yëkkati baatam kon bu fekkee ne ci jaamu yàlla yi lu su mel ni noddu ak julli ak yu demee noonu jigéen du ci yëkkati baatam ndax warata yëkkati baatam kon lu dul jamu yàlla nag loo xam ne aslan du jamu yàlla kon warta yëkkati baatam moom jigéen moo tax mu même bu ko defoon du wér même bu ko defoon du wér maanaam lii di noddu jaamu yàlla la taxawal julli jaamu yàlla la nit ki bu ko defee daf si am tuyaaba waaye jigéen bu ko defoon jublu si jamu yàlla kenn du ko ko nangul ndax moom du loolu du mbiram kenn digalu ko ko nee na ci al-Mughni di téere fiq bu mag moom borom Mughni di Ibnu Qudaama dafa wax ne amul amul wuute lool ci borom xam-xam yi xamu si ak wuute ci borom xam-xam yi ne jigéen du noddu du liqaam du noddu du liqaam loolu mooy masala bu njëkk bi ñaareel bi mu ne kullu lmarati awra fi lsalaat illa wajhaha wa fi kaffayha wa qadamayha xilaaf mu ne wa dalika kulluhu xaytu la yaraaha rajulun غير محرم لها فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها قال صلى الله عليه وسلم laa yaqbalu allahu salaata xaaidin yaani man balagat alxayd illa bi ximaar rawahu alxamsa walximaaru maa yugatti alrasa walunuq ila axiri kalaamihi raximahu llah ñaareelu masala bi mooy ndaw si xam ne wala nga xam ne jigéen ci julli mbooleem aw yaramam awra la da ko war a muur ci julli lu dul xar kanamam lu dul xar kanamam ak cati loxoom mu ne cati tànk eh, cati ay tànkam tànk yi cati tànk yi ak wuute am na ci doon na li wér as-saxiix anna eh, qadamayha awra wa yajibu alayha satruhuma li wér mooy ne ay tànkam it awra la da ko war bu fekkee dafay jullee foo xam ne eh, kudul dul maxramam du ko gis am na droit bàyyi kanamam ak cati ay loxoom xar kanamam am na droit bàyyi juli buy julli ci biir këram wala foo xam ne eh, ay ra ay maxramam rek ñoo nekk mu ne bu fekkee dafay julli foo xam ne nag ñeneen ñu dul ay maxramam ñu di ko gis bu boobaa mboolem aw yaramam lay muut ba si xar kanamam comme niñ ko rombee woon kon li wér ci ay tànkam mooy ne da ko war a muur ay tànkam jigéen daganul muy julli ay tànkam ne wala di feeñ na ko muur ndax awra la comme comme ni ñëw ci tegtal yi indi na si xadis yooyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa yaqbalu allahu salaata xaaidin illa bi ximaar yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen bu majeure jigéen bu xëse ba majeur kenn dootu ko nangul julli lu ci ak muuraay maanaam mu muur aw yaramam ximaar buñ ko waxe wal ximaaru mooy loo xam ne da koy muuree boppam ak loosam maanaam bu solee yére loos wa dee ne ci mu jël muuraay boo xam ne dafay muur bopp ba mu wàcc ci loos dafa war a muur kadalika wa an ummi salamata radiyallahu anha annaha sa'alat annabiya sallallahu alayhi wa sallam atusalli almar'atu fi dir'in wa ximaarin bighayri izaar qaala idaa kaana ad-dir'u saabigan yughatti duhuura qadamayha axrajahu abu daawud wa sahhahu al-a'immatu waqfa li bokk na ci tegtal yi tegtale ne ay tànkam da ko a muur ndax sunu yaay jii di salama radiyallahu taala anha dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jigéen dina julli ci mbalaan moo xam ne ak muuraay maanaam mu muur boppam euh, sol yére boo xam ne dafay wàcc donte ne def li ñu tuddee isaar mooy sër yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko bu fekkee mbalaan moomu loola mu sol dafa yaatu sa mbërtël ba muur ay tànkam bu boobaa baax ba muur ay tànkam mu ne yuxatiya duhura qadamayha bu fekkee loola am na kon li nga si déggee mooy bu fekkee la mu sol wàccul ba muur ay tànkam kon déedéet alcheikhu saleh xafidahu allahu taala mu ne dalla alxadiisaani ala annahu la budda fi salaatiha min taxtiyati rasiha wa raqabatiha kama afaadahu xadiisu aisha wa min taxtiyati baqiyati badaniha xatta duhuura qadamayha kama afaadahu xadiisu ummi salama kon ñaari xadis yooyu liñ si jëlee kon nee mooy ndaw si na xër ci muur boppam bi bu mu sàggan ba ñenn ñi même bu fekkee dañuy julli foo xam ne sax eh, seeni maxam rek ñoo fa ne muuraay ba du baax dañoo rek sànni ko si kawam noonu xëy na ay kawaram di génn wala yu mel noonu wala lenn si loosam di génn wala yadu billah loolu lépp dafa war a muur mu ne kon dafa war a muur bopp ba mu wàcc si loos wa loosam waaye xadis umu salama leeral ne dafa war muur ba ay tànkamit da ko war a muur li ñu waxoon sànq ci ne bu fekkee dafay jullee foo xam ne biir këram la wala ci biir ay maxramam kese mu ne yubaaxu kashfu wajiha xaytu laa yaraha ajnabiyun li ijmaaci ahli ilmi ala dalik boroom xam-xam yëpp nañ ne bu fekkee moom kese mooy julli ci këram ci biir ay doomam wala par ay maxramam kese mën na Eh, muri kanamam xar eh, kanamam mu tuxal fii waxi cheikh alislaam ibn taymiyata rahimahullah ci ak tënk dañuy dem si ñetteeli masala bi mu wax ji mu wax ne dakara fi lmugni an almar'ata tajmacu nafsaha fi alrukuci walsujudi badalan min altajaafi wa tajlisu mutarabbi'atan wa tasdilu rijlayha wa taj'aluhuma fi janibi fi janibi yaminiha badalan min at-tawarruki wal iftiraashi li'annahu astaru laha. Wa qaala an-Nawawiyu fi al-Majmuu' qaala ash-Shaafi'iyyu rahimahullah fi al-Mukhtasar wa laa farqa bayna ar-rijaali wan-nisaa'i fi 'amali as-salaati illaa anna al-mar'ata yustahabbu laha an tadumma بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون قال وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة انتهى كلامه رحمه الله tënku masala bi mooy ne ndax jigéen am na ak wuute digganteem ak góor ci mbooleem acte yi ñu def ci julli moo xam si taxawaay bi la wala ruku la wala sujud wala toog e, fii dafa wax ne am na si boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo wax ne jigéen buy julli bu mu def ko ngóor ci e, moo xam yaatal ay tànkam la wala buy ruku di tàllal ay ay yoxoom waaye na dajale aw yaramam buy toogit noona ndax loola moom mu ëpp sutura si moom am na boroom xam-xam yu ko sopp ku si mel ni nee na annawawi tuxal na si almajmu jëlee si eh, alimaam shafii rahimahullahu taala ne différence amul diggante góor ak jigéen si julli lu dul ne nee na dañoo sopp si jigéen moom buy julli mu dajale aw yaramam bañ a eh, def yenn yi nga xam ne góor da def ci buy ruku ak sujud eh, ubbi ay ay ay exemple ci liñu ñu tuddee boo sujudee kadalika si toogin wi nee na mu toog toogin woo xam ne moo gën a sut moo gën a ëpp sutura si moom waaye loolu yi waxi leen la si borom xam-xam ne hada kalaamu baadi ahli alilm wa in kaana eh, albaad kalalaamati alalbani raximahu llahu taala yaqulu fi hadihi almasala an la farqa bayna almarati walrajul eh, illa bi dalil illa bima jaa aw bima saxa bihi dalil an yufarraqa fihi bayna alrajuli walmara wa illa al aslu adamu tafriq bayna almara walrajuli sawaan fi ljuluusi aw fi ruku aw fi sujud yeneen borom xam dañ ne yi wax léegi góor ak jigéen a si yam amul différence lu dul loo xam ne tegtal bu wér dafa ñëw di tegtale ne góor nii la koy defee yeneen tegtal yi wax ne nii la ko jigéen di defee tegtal bu wér ñëw ne góor nii la koy defee wala jigéen nii la koy defee bu loola amul rek lépp luñ la jàngal si julli euh, góor ak jigéen a ci yam al imaamu al albani taala dafay wax ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee sallu kama raaytumuni usalli góor ñi ak jigéen ñëpp la doon waxal lépp loo xam ne ni jigéen jagoo na ko leeral na ko ñeenteeli masala bi mu ne solaatu nisaai jamaatan bi imaamati ixdaahunna fiha xilaafun bayna alulama bayna maanicin wa mujiz wal aktaru ala annahu la maanica min dalik lianna annabiya sallallahu alayhi wa sallam amara umma waraqa an ta'umma ahla daariha rawahu abu daawud wa saxxahu ibnu xuzayma wa bacduhum yara استحباب ذلك لهذا الحديث وبعضهم يرى أنه غير مستحب وبعضهم يرى أنه مكروه وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض ولعل الراجح استحبابه قال ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع ñeenteel masala bi mooy bu fekkee ne jigéen dafay jullee ndoog moroomi jigéenam maanaam ñu nekk mbooloo ay jigéen bu ñuy julli te nekk mbooloo ndax kenn ci ñoom mën na leen a jiite am déet ndax jigéen mën naa jiite moroomi jigéenam am déet nee na xam-xam yi wuute nañ ci am nañu ko yoonal am nañu ko tere ñu ëpp ñu ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne dara neew ci kenn kenn si ñoom mën na leen jiite ndax ne na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digaloon ndaw si ñu naan ummu waraqa mu jiite waa këram ummu waraqa moo daan jiite njabootam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digaloon ci xadis boo xam ne abu daawud soloo na ko ibnu xuzayma wéral ko dalika al allaamatu al albani taala wéral na ko kon digal gi ko yonente bi soo xelam digal mu daan jiite waa këram dafay tekki ne jigéen mën naa jiite ay moroomam comme ni mu mënee jiite njabootam bu jigéen kon loolu moo wér ci ci masala bi mu ne boo si bëggee ak yaatal na nga dellu ci al ak al di ñaari téere yu mag ci fiq mughni waxoon nañ ko léegi ibnu qudaama al majmu len ñaari téere yu mag la ci fiq mu ne wa tajharu almar'atu i ida lam yasmacaha rijalun gayru maxaarim kadalik bokk na ci ay moom jigéen mën na jàng ci kaw duy julli julli boo xam ne dañ koy jàng ci kaw comme timis wala fajar wala mu jóg di julli naafila nee na mën naa jàng ci kaw bu fekkee ne ña koy dégg ay maxramam kese lañ wala amul kenn ku koy dégg ku dul maxramam kadalika borom xam wax nañ ne bu boobaa na jàng loo xam ne eh, maanaam ñi ko jege rek ñoo koy dégg du du jàng ci kaw du jàng ci kaw maanaam si voix bu kawe waaye day jàng ci façon boo xam ne moom si jëm boppam dina dégg li muy wax wala ki ko jege rek te koy dégg loola may nañ ko ko moom ci li wér ci waxi boroom xam-xam yi juróomeel bi mu ne yubaaxu linnisa alxuruju min albuyuti lilsalaati maca alrijali fi almasajid wa salaatuhunna fi buyutihinna xayrun lahun faqad rawaa muslimun fi saxiixi can annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah wa qaala sallallahu alayhi wa sallam laa tamnacu annisaa an yaxrujna ila almasajid wa buyutuhunna xayrun lahun rawahu ahmad wa abu dawud fa baqaa'uhunna fi lbuyut wa salaatuhunna fiha afdal afdalu lahunna min min ajli attasattur beneen masala mooy dagan na ci jigéen muy dem sa jàkka ja di julli di jullee ndoog góor ñi mu dem sa jàkka ja di jullee ndoog góor ñi doonte ne jullee sa këram moo ko gën jullee sa kër ga moo ko gën waaye bu demee si jàkk ji julli dara néew si ndax si xadis wér saxi muslim yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu leen tere yam yàlla yi jigéen ñi ay jàkkaam moom yàlla subhanahu wa taala maanaam bu ñu demee ci jàkk ya bu leen leen tere moo waxaat ci beneen xadis bu leen tere jigéen ñi ñuy dem si jàkka yi donte ne seen kër yi moo gën loolu ci même xadis bi nee na ne seen kër yi moo gën nañ fa jullee waaye bu ñu tànnee pour dem sa jàkka ja bàyyi leen leen maanaam bu leen leen tere donte ne loolu am na lu koy tënk dinañ ci ñëw ci juróom-benneel bi mooy ne wa ida xarajat ila al masjidi lis salaat fala budda min muraati al aadaab al bu tànnee nag ne day dem sa jàkka ji julli ji faw mu sàmmonte ak teggin yii di ñëw bi si jëkk takunu mutasattiratan bilthiyaabi walxijaabi alkaamil qaalat aisha radiyallahu taala anha kaana annisaau yusalliina maca rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma yansarifna mutalaffi'aatin bi muruutihinna maa yu'rafna min al-ghalas muttafaqun alayh teggin bi si jiitu wareef bi jiitu si moom bu tànnee ne day dem sa jàkka ja julli ji mooy mu sutural boppam muuru muuraay goo xam ne nee na mbooleem aw yaramam lay muuru leen suñu yaay ji Aïcha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ni xadis bi junj nañ ko sànq mu ne jigéen ñi day daan nañ jullee ndoog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye buñ julliwaan fajar fajar dañ daan teel a génn dañ daan teel a génn daal di ñibbi musalaffiaat bi muruutihinna ña nga seen muuraay ya maa yoraf min al galas leen xàmmee ci lëndamaayu fajar gi la ñuy profité daal di ñibbi sa saasa balaa muy leer ak seen muraaya ki nettali li mooy sunu yaa Aïcha radiyallahu taala anha ci yenn jigéen jigéeni saxaaba ñi daan ñëw si jàkkaam moom yenente bi sallallahu alayhi di jullee ndoog moom oto boroom xam wax fii ne moom ndaw si eh, bokk na si ay tegginam bu ñëwee si jàkka ja di julli awalan na suturaal boppam ñaareel bi Eh, comme ni ci xadis yu wér sàppe yi gën si sàppe yi jigéen yi mooy sàpp ba sa muj moo kon yow jigéen boo ñëwee si jàkka ji nga taxaw si sàppe ba mujj moom moo gën képp ku ñëw taxaw si sàppe ba booba fees ñu doog a jël deuxième sàppe bi leen féete kanam mooy seen deuxième sàppe ba booba feesee bi leen féete kanam muy seen troisième sàppe noonu maanaam na nga taxaw fa mujj si jumaa si jàkka ja moo gën kadalika buñ jullee ba noppi dañ daan teel a génn bala góor ñi ndax eh, jàkka yenente bi sallallahu alayhi wasallam amul woon li maanaam kiiraay gi ndox diggante góor ñi ak jigéen ñi jigéen ñi dañ daan teel a génn bal bu ñu malaan rek dañuy génn comme ni ko suñu Aïcha radiyallahu taala anha nettalee ñaareelu teggin bi mu ne an taxruja gayra mutatayibatin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa tamna'uu imaa allahi masaajid allah wal yaxrujna tafilaat rawaahu ahmad wa abu daawud wa ma'naa tafilaat ay gayra mutatayibaat mu ne buy génn di dem ci jàkka ja bu mu laal lenn loo xam ne nii gët la parfum wala cuuraay bu mu ko jege ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bi mu waxee ne bu leen tere jigéen ñi jàkka yi waaye nañuy génn bu ñuy génn bu ñu laal parfum wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuma imra'atin asaabat buxuuran fala tashhadanna ma'ana al-'ishaa al-axiir rawaahu muslim ci xadiis abi hurayra radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi ne bépp jigéen boo xam ne dafa laal lenn ci eh, cuuraay baxuur buxuur lenn ci cuuraay la laal nee na bu mu bu mu bu mu ñëw di julli ci geewe bu mu ñëw di julli ci ci jàkka ji geewe na toog këram ndax cuuraay boobu mu laal wala parfum boobu mu laal kon bu xesee ba sax bu xasee ba laal parfum wala cuuraay ci ay yéreem wala ci euh, ay muuraayam bu mu génn ci biti te waxoon nañu fi bu fekkee ne euh, jumaa ja lañ ko tere ak jàkka ja euh, feneen taxul ñuy wax maanaam d'une manière générale jigéen dañ ko tere muy génn ci këram di laal parfum wala ay cuuraay ñeneen di ko yëg ci moom bu génnee mu waxaat ci xadis muslim ba léegi eh, inda al imaami muslim wa rawa muslimun min xadisi zeynab imraati bni mas'ud radiyallahu taala anhu ida shahidat ixda kunna almasjida fala tamassa tiiba soxna ibni mas'ud di zeynab eh, moom moo nettali kadalik yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni kenn si yéen yéen jigéen ñi kenn si yéen bu ñëwee si jàkka ji bu mu laal lenn loo xam ne nii gët la muy parfum moo tax mu euh, tuxal fi mu Cheikh Saleh xafidahu llahu taala ci Shawkaani ci Naylul Awtaar mu ne fiihi dalil ala anna xuruj annisa ila almasajid innama yajuuzu ida lam yasxab dalika ma fihi fitna wa maa huwa fi taxriiki alfitna naxwa albuxuur wa qaala wa qad xasala min alaxaadiis anna al-idna linnisaa min alrijaali ila almasaajid idaa lam yakun fi xuruujihinna maa yadcuu ila alfitna min tiibin aw xuliyin aw ayyi ziina. Al-allaamatu Shawkaani raximahu llahu taala mu ne diñ si gis kon tegtal boo buy wane ne jigéen buy génne dem ci jàkk ya kañ lay dagan mooy bu fekkee ne génn ngoogu fitna aju si fitna nag dafa yaatu mu ne moo xam euh, parfum bi ñu wax léegi la bu mu laal buy fitnaal nit ñi ci biti wala sax ak taar la beneen taar bu dul parfum nee na ay takkaay par exemple wala euh, mu sol loo xam ne waru koo génne wala mu def loo xam ne ci euh, moo xam muuraayam la wala aw yaramam la loo xam ne daal taar la di ko génne ci biti muy fitna waru waru def même bu fekkee jàkk jala jëm beneen ba allaa taxruja mutazayyinatan bi thiyaabi wal xuliy te mooy lool li wax léegi mooy bu mu génn mukk di ànd ak moo xam si ay yéreem la wala ay takkaay mu ne ummul muminina Aïcha radiallahu taala anha dafa wax ne law anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a min annisaai ma ra'ayna la mana'ahunna min almasjid kama mana'at banu israila nisaaha muttafaqun alayh sunu sunu yaay ji Aïcha radiyallahu taala anha si jamonoom bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaañoo eh, dem na ba ñenn ñi ci jigéen ñi maanaam beesal loo xam ne amul woon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi mu ne bu fekkoon ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii xew tey jigéen ñi di ko def maanaam di ko génne ci kër yi bu fekkoon ne moom gis na ko dina leen tere jàkka yi comme ni waa banu Israël tere woon seen jigéen ñi seen jàkkaaya al alaamatu Shawkaani law raa ma raayna yaani min xusni almalabisi waltibi walzinati waltabarruj maanaam li jigéen ñi xewaloon ci moo xam di génn di laal parfum la wala ay taar la yuñ daan def bu ñuy génn ne wa innama kaana annisaau yaxrujna fi lmurut wal aksiyati walchamlat alxilaad maanaam si jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi buñ daan génn dañ daan génn ci muuraay gu mat sëkk euh, kadalika alxaafid ibn aljawzi mu tuxal fii si axkaam annisa mu ne yanbagi lilmarati an taxdara min alxuruji mahma amkanaha in salimat fi nafsiha lam yaslam innaas minha mu ne jigéen li li li war ci moom bu demee bay génn mu def lépp lu mu man ci suturaal boppam ak def li ko yàlla digal ndax même moom si jëmmi boppam bu fekkee mucc na nit ñi mën nañoo bañ a mucc si moom fa ida turrat ila alxuruj xarajat bi idni zawjiha fi hayatin rathatin wa jacalat tariqaha fi almawaadici alxaaliya duna alshawaarici walaswaaq waxtarazat min samaaci sawtiha wa mashat fi janibi altariq la fi wasati li si axkaam annisa téeram bu màgg boobu alxaafid ibn al jawzi taala la wax wax yu am solo yi mu ne bu génnee bu demee ba am e, soxla bu bu jàmp boo xam ne faaw mu génn faje ko maanaam liñ tuddee darura moo tax mu mu génn du dafay bëgg génn ni rek génn saa su ko soobee saa su ko neexee soxla su jàmp moo ko génn te mënta ñàkk bañ a génn ci ndigalu jëkkëram mu ne bu boobaa na génn ci muuraay gu mat goo xam ne du sol loo xam ne dafay gëstuloo nit ñi ci moom te loolu la jublu ci hayati rasta waaye buy doxit mu ne bu mu jël digg mbedd mi na jël ci côté yi di dox di wottu bu génnee di yëkkati baatam ci mbedd mi ak ay teggin yoo xam ne lim na ko ci loola